kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala moo di hadis mille six mooy junni ak juróom benn mu ne wa an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu ta'ala anhumaa annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaraa fil 'ishaa' bi wattiini wazzaytuun famaa sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu muttafaqun alayhi qaala al-imaamu al-haafidu al-haafidu an-Nawawiyyu rahimahullah mu daal di indi xadis bi la ci teg mu ne wa an al-Baraa mu ngi jële ci sayyidina wa mawlaana al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhu annahu qaala nee na sami'tu radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma al-Baraa al-Baraa baayam baayam mooy Aazib te saxaaba la woon radiyallahu anhuma mu ne annahu qaala nee na sami'tu man mii de di al-Baraa ibnu Aazib dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa man dégg naa ko waaw man dama ko dégg na ah. xara amu jàng fil isha yi li nga xamante ne nii mooy euh, ci euh, isha mooy euh, gée muy julli gée jàng bi wattiini wa zaytuun mu ne ma dégg yoneen saa salaam di jàng wa tiini wa zaytuun wa tuuri siiniin voilà saar boobu <laughs> suuratu gis nga fa maa wóor na yàlla laa wax <laughs> fa maa man de ma su maa mukk man albara mukk ma su ahadan kenn kenn kenn kenn kenn ahsana sawtan ku gën a neex li nga xamante ne mooy baat minhu ko yonent bi allahu akbar xam nga Zeynal Bara sànq hadis biñ génn bokk na ci ñi ngi solo hadis bi yeneen saa ne ah Abu Musa mii de kii de jox nañ ko mismaaran waaw jox nañ ko ab baat bu neex ci baatu Seydina Daawuda yi alayhi salaatu wassalaam mais pourtant moom ci boppam nee na man ba ma dégg yeneen saa salaam muy jàng wat wattiini wa zaytuun masumaa dégg kenn ku ko gën a neex baat da ngay xam ne nag buñ naan la aali Daawuda ak yooyu yëpp yeneen saa salaam moo gënoon neex baat ni moom <laughs> loolu c'est des choses yoo xam ne c'est des débats moo tax léeg-léeg duñ ci taxaw sax du ko taxaw li ñuy wax mooy bu ñu naan Seydina Yuusuf dañ ko joxoon li nga xam ne mooy xaaju taar yeneen saa salaam moo gënoon rafet Seydina Yuusuf alayhi <laughs> salaam lool c'était des béaba quoi <laughs> yoo xamante ne <laughs> euh, mooy ak leeram izharuhu yughni an izharihi ak feeñam daa dañoo dala woon ci di ko feeñal mais bon <laughs> jamono beneen jamonoy léegi foog ngay leeral affaire yi sinon dañ <laughs> non alayhi salaatu wassalaam hein euh, nan la borom xilaas wax hein ah fii kull fii kulli wasfin hamidin hadha af'ala tafdila raja euh, raja'ul baraya yawma muzdahimi waaw <laughs> sayyidi wa mawlaaya alhaaji Malik ibn Usman alayhima ridwanu rahimu rahman mu ne fii kulli wasfin hamidin haaza af'ala tafdil ar-rajaa al-baraaya yawma muzdahimi ci xilaas <laughs> mu ne mi mi fii min kulli wasfin hamidin bépp melo boo xamante ne bu tagg la bu rafet la bu baax la bu santu la boo dégg ñu koy waxal nit mbindeefu yàlla xaasa ka nga ka ca jël afala tafdil mooy superlatif bi ka tiim ñépp mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku mooy kan rajaul baraya waaw mooy yaakaaru mbindeef yi keroog bu yàlla attewul kenn hatta yonent yi alayhi salaatu wassalaam moom la ñuy yaakaar ngir yàlla man a atte nit ñi sinon yàlla kenn la doon atte yawma muzdahmi bésub raj-raj looba muy yawmal qiyam bu ñàngee mu tàng jër ñu xëcc jant bi nit ñii di ñii di lap ci seenu ñaq ñii mu yem leen seen put yi ñii mu laxaab leen ñii seen yeel ñii seen óom yi waaw nit ñi dem ci Seyna Adam dem ci Seyna mu ne leen dem leen Seyna Nuux dem leen Seyna Ibrahim dem leen ci Seyna Muusa dem leen Seyna Isa rajaul baraya muy Seydina Muhammad moo tax Seyna mu Isa ne dem leen ci Ahmadu waaw alayhi salatu wassalam wa alayhim assalatu wassalam waaw kon <laughs> loolu <laughs> euh, mbir la moo xam ne euh, c'est c'est c'est connu d'avance mais <laughs> mais yonent saa saa yi ñuy wax ci loo dégg ñuy waxal bindeefu yàlla lu lu lu lu lu taaru lu kawe moo ko moo ci jël li gën a mat waaw xanaa sax ci moom la ñeneen ñi amee liñ am kuntu nabiyyan wa aadamu munjadilun fi tinatihi mu ne man ba may nekk yonent yonent saa sala ma wax de mu ngi ci mustadrakul haakim rahimahullah ba may nekk yonent aadama sunu maam mii maamu jaam yi maamu mbindeefu suñu maam ñun nit ñi mu ngi woon ci banam defaraguñu ko woon fekk man ma nekk yonent kooku bu jiituwul mooy kan te tekkiwul mukk mu ngi woon ci xelu yàlla sinon man mii mais mu ngi woon ci xam-xamu yàlla boobu sinon man mii laata ñuy bind maam aadama maa ngi woon ci xam-xamu yàlla est ce que lool lay tekki xam nga ne tekkiwul loolu waaye yow wax ji ban sens lay amati <laughs> waaw te ba pare mu tekki comme ni ko imaamul Buxaari yi di indi lu bari ci sax bi allah huwa al mu'ti wa ana al qaasim wa ana moo tax ma ne la mais leneen ñi ñeneen ñi li ñu am fan la jóge sax lu dul ci moom la jaar nga ne ma leeralal ma wax jooju waay ma ne la yeneen saa saam ci boppam moo ne allahu huwal mu'ti yàlla mooy joxe waaw wa ana alqaasim man maay ki taxaw temm tey séddale waxu ko loo xam ne benn temps la mu jeex de alqaasim mooy ki taxaw temm di def loolu yàlla ba mu nekkee joxekat te lool masula deñ di nekk joxekat yeneen saa salaam la masa teg la muy joxe ci moom lay jaar mu ne ana alqaasimu man maay séddale te maay bàyyi séddale séddale kat voilà kon euh, loolu dafa leer moo tax Seydina baraa nag xadiisam bi am solo ci côté boobu ngir mu xëccaale ñun suñu doomu jamono yi nga xam ne buñ déggee yi di xalaat feneen te ne eh, loolu lépp dëgg la Seydina Daawuda alayhi salaatu wassalaam joxoon nañ ko baat bu neex a neex a neex a neex waaw aayaay yàlla la woon kéemaanu yàlla la woon yonent bi yàlla la woon ci kaw suuf alayhi salaatu wassalaam waaye nag la baat bay neex neex baatu Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam moo dàq yooyu yëpp waaw moo tax Seynal Bara mi mi bokk ci ñi nettali xadiis Seyna Abu Muusa bi ne yoneen saa sam nee kii de jox nañ ko baat comme baatu Seyna Daawud mu ne waaye man Al-Bara sami'tu an-nabiyya dégg naa yonent bi de alayhi salaatu wassalaam qara'a mu jàng fil ishaa'i ci julli gee Allahu akbar suuratu wat-tiini waz-zaytuun muy at-tiin mooy le figuier waz-zaytuun mooy l'olivier ay garab lañ waaw tiin zeytuun diw olive ak figuier yooyu voilà mu ne déggu masuma dégg fama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy hadis bi est ñoom ñaar donga ko solo ñu ne la mu ko hadis bi seen sëriñ avant moom sa al imaamu Anas imaamu daaril hijrati borom ngir mi solo na ko ci kitaabu salaa alqiraatu fil maghribi wal ishaa ah mu ne sallaytu ma'a rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam al ishaa fa qara'a fiihaa bit-tiini waz-zaytuun noonu noonu noonu la ko imaamu Maalik indi waaye kanta côté bii nag mooy eh, imaamul ñoom imaamul Buxaari noonu ak noonu al imaamu Ahmad kon imaamu Ahmad ibnu Muhammad Eh, eh, eh, daal dina koy indi waaye naka noonu seen mbokku Salib al imaam Abu Dawud ak al imaam Tirmidhi an Ibn Maaja mooy aljamaa ñépp ko solo <laughs> waaw Malik ci lu jiitu imaamu Ahmadu imaamu al-Bukhari Muslim imaamu Abu Dawud imaamu Tirmidhi imaamu an-Nasa'i Ibn Maaja ñoom ñépp ko solo <laughs> léegi rawaahul jamaa léegi léegi al imaamu <coughs> al Buxaari rahimahullah xam nga moom xadiis yi moom nii da koy indi fi bari andi na ko kitaabul azaan baabul qiraa fil ishaa <coughs> ak al jahru fil ishaa buntu boobu ak suuratu kitaabu tafsir suuratu attiin wal wa baab kitaabu tawhiid baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam al maahiru bil qur'aan ah. léegi nañ jël ci baabu qiraatu fil isha al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala imaam an-Nawawi imaam ci al Bukhari rahimahu rahimahullah mu ne haddathana Abu Nu'aym kitaabu tawhiid ñëw kitaabu tawhid ah, mu ne haddathana nettal nañ Abu Nu'aym bi al-imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn Abu Nu'aym bi sëriñ la woon ci ñoom imam Ahmad al-Fadl ibn Dukayn ah, Amr ibn Hammad ibn Zuhayr ibn Dirham al-Qurashi at-Taymi at-Talhi Abu Nu'aym Abu Nu'aym hmm, al-Kufi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Mis'ar mu ne ki ñu nettali mooy Mis'ar di Mis'ar ibn Kidam Abu Salama al-Hilali al-Amiri al-Kufi rahmatullahi alayhi moom mu ne an Adi ibn Thabit mu jël ko Adi ibn Thabit al-Ansari al-Kufi rahimahullahu ta'ala waahu an al-Bara mu ne gis naa ne ci al-Bara la ko jëlee qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi al-'ishaa wat-tiin waz-zaytuun famaa sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qiraa'atan minhu mu ne dégg naa leen saa salaam di julli gee ngi tari wat-tiin waz-zaytuun masuma dégg kenn ku ko gën a neex baat wala ku ko gën a neex am jàng kon noonu la ko al imaamu daal di ndeefee bu dee fële moom ci Xallaad ibn Yahya la ko jëlee al-qiraa'a fi al-'ishaa mu ne haddathanaa Xallaad ibn Yahya Xallaad ibn Yahya ibn Safwaan as-Sulami al-Kufi al-Makki rahimahullah qala haddathana Mis'ar mooy ibn Kidam mi ngi sànq qaala mu ne haddathana Adi ibn Thabit moom la ngi sànq sami'a al-Bara fi waxul uraahu mu ne dégg na al-Bara radiyallahu anhu qaala mu ne sami'tu an-nabiyya mu ne dégg naa leen sallallahu alayhi wa sallam hmm, yaqra'u muy jàng wa tiin wa zaytun fil 'isha wa ma sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu aw qiraa'a kon nii la ko al-imaamu abu euh, al Bukhari indi andi na ko ci yeneen bërëb comme niñ la ko wax kantar imaamu Muslim Abul Husayn kitaabu salaa baabu al qiraa fil isha foofu la ko indi al imaamu Muslim andi na ci ñetti version mu ne haddathana Ubaydullah ibn Mu'adh al Anbari mu ne ki ñu jàng nettali mooy Ubaydullah ibn Mu'adh ñu Ubaydullah ibn Mu'adh ibn Mu'adh ibn Nasr ibn Hassan ibn al-Hurr ibn Malik ibn al-Khashkhash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 moo ko jëlee ci Adi ibn Adi ibn Saabit al-Ansaari al-Kuufi gis nañ ko sànq rahimahullahu ta'aala qaala mu ne sami'tu al-Baraa mu ne dégg naa al-Baraa ibn Aazib ibn al-Haarith ibn Adi ibn Jusham ibn Majda'a ibn al-Haarith ibn al-Haarith ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Kuufi al-Haarithi al-Ansaari al-Awsi Abu Tufayl ñi ne Abu Umaara ñi ne Abu Amr radiyallahu anhuma yuhaddisu an nabi sallallahu alayhi wa fi safar fa salla al-isha mooy kon nga xam ne parce que euh, arabe yi léeg-léeg dañ koy woowe timis dañ koy woowe isha isha bu njëkk bi mu dafa leeral que ne kon mu julli al-isha mooy kon gée gu mu jóge fa qara'a fi ihda rak'atayni wat-tiini waz-zaytuun léegi nga ne ma bon yaqra kii ko ah wala foofu mu ngi ko ñetteelu ba ñetteeli version bi mu indi ci kii baabu qiraatu fil isha bii ñu wax la njëkk indi bi ma ko indee mu teg beneen version après nag ñetteelu version bi nag moo too moo moo lii al imaam an-Nawawi indi fii kon foofu mu ne haddathana Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr gis nañ ko sànq ci càllale euh, bële euh, euh, bokkul ak ki ñu jóge sànq Mu'aaz ibn Mu'aaz Muhammad ibn Abdillah ibnu Numayr gis nañ ko fële sànq kon muy Muhammad ah, muy hadisu Seydina Abu Musa bële muy Muhammad ibn Abdillah ibn Numayr al-Hamadani Abu Abdirrahman al-Kufi al-Khafi al-Hafiz qala mun hadathana abi moom akthar an abihi bari nu jële ci baayam di Abdallah ibn Numayr ibn Abdillah Abu Hisham al-Kufi al-Hamadani qala mun hadathana Mis'ar gis nañ ko sànq waaye Imam al-Bukhari muy ibn Kidamin lagon moom Misar an Adiy ibn Sabi annahu qala sami'tu al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu ma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qara'a fil 'ishaa'i bit-tiini waz-zaytuun kama sami'tu ahadan ahsana sawtan minhu voilà moom foofu noonu la ko ande moom al-imaamu Muslim léegi ci gàttal hadis bi li nga xamante ne moom lay wane mooy que ne yonent bi alayhi salaatu salaam non seulement rafetal njàng mi ci alquran rafetal kaddu gi ci alquran da ko doon digle waaye moom ci boppam noonu la doon def waaw xanaa lii nag sunna la boo xam ne yeneen saa sam da koo def ba bari di ko digle waaw <laughs> waaw da koo digle gis nañ ci euh, hadith yi ñu génn zayyinu aswaatakum bil qur'aan wala zayyinul qur'aan bi aswaatikum rafetal leen seen kàddu yi jaare ko ci alqur'aan mooy nay njàng may rafet nay neex yeneen saa salaam moom naka jekk noonu la ko borom bi bindee woon te looloo doon sunnaam kon nag sunnaangoog waaw kon nag sunnaangoog ma ne moo way sunnaangoog way nañ leen ci ngoy way te bàyyi nii man daal sa way bale eh ni ngeen di liggéey way maa leen ma wax ko ni ma kaa fekk woon maam maam waxe ko ñu ne la baal li ngay wax waaw loolu taxawoon nañ ci jotaay ba la ñu génn waaw baa leen waxi caaxaan yooyu laa wax xamiya amul ci lislaam l'islam ki ñu toppaloo mooy rasulullah moom la ñu suba jorom alayhi salaatu wassalaam ne kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw nekk na pour yéen seen biir ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama royukaay bi gën mat kon nag kook mooy suñu royukaay nit nag lu mu baax baax baax ñu gis foo xam ne doxalu fa na man du ma ko topp te loolu mooy looloo koy dégloo sax waaw looloo koy dégloo bu dee boroom xam-xam la boroom nitu yàlla la waaw bés bu xamee ne yow moom li mu def dafa wuteeg na xamu ko woon yow mu yëg ne taalibeem bi yow ba nga xamee ne wute na ak na nga topp ko ci lool bu ko yëgee dina la mere dina la mere lool waaw waaye nag bu yëgee ne da ngaa bawoon moom lan doon def parce que da gis sunna bu leer bu wuteeg loolu da day kontaan ci yow allahu akbar waaw hmm? loolu fii solo yeneen sa salaam te tamit dañ ciy jàngane nit ki kon lëkkaale ma bunt bi tamit mooy yeneen tubaab saa salaam sopp gi imaam ne istihbaabu tahsiinu sawti bil quraan yeneen sa salaam noonu la meloon waaw. waaw moo tax mu ne masuma dégg maa samit mas bi ma déggee mu jàng wa tiini wa zaytuun kenn ku gën a neex baat walam jàng ko moom alayhi salaatu wassalaam kon loolu am na solo way ah. te daneen liñ ciy jànge mooy nit ki la ngay jàngale dee ci conformé wu alhamdulilah yàgg nañ laa wax déglu leen xool leen li may jëf te leen dégg dégg leen li may wax te leen xool li may jëf loolu ku manque de personnalité moo koy wax ku xamul boppam waaw nit la ngay woote di ci prêcher dañ la cee war a fekk kenn du la ci jiit waaye sangu leen sangu leen te yaa gën nëb ñëpp loolu du du du du du du du personnalité waaw loolu ñaaw na ci jàmm waaw la ngay woote muy lu baax sa kem kàttan ne ci waaw boo tëlee ñu xam ne tële nga te borom bee dàq fay li nga xam ne mooy retraite que gaa yi waaw moo tax ki nga xam ne da doon gisoon nañ xadiis boobu. day doon euh, naafila guddi yi di woor bëccëg yi bu tukkee dañ koy fay yoolu kuy taxaw di julli guddi ak kuy woor bëccëg allah <laughs> waaw loolu la parce que ci tukki la nekk te tukki madinatul mashaqqa la coono kon loolu lépp xam na wallahi fiihi wallahi fiihi solo kon nag nit la ngay jàngale dee ci newaay te doo xamee hadis yi liñ la wax waxati la bu ko fi bàyyi parce que fa ma nekk mii nuñu di jànge nii wala mii nuñu di def nii wala da je me je retrouver ringard envers eux ma ne euh, entre eux ma ne la loolu yëpp yaa wa Iblis la koy wax kenn mas ngaa gis kuy doxal sunna di ringard wala iyaazu billah loolu wax euh, waxu Iblis mu shaytaane mu bon mi la waxul dëgg waaw waxul dëgg te boo fa de euh, dundalee sunna wallahi borom bi dina la dundal waaw man ahya sunnatan inda qawm wallahi ahyaahu allah waaw képp ku dundal ak sunna da <coughs> ay ñoñ boo xam ne xamuñu ko woon wala am nañu ko xamoon defuñu ko yow nga koy appliquer wallahi borom bi da lay dundal waaw kenn du dundal sunna yonent bi alayhi salaam te yàlla tax ba pare nga nekk koo xam ne yaay ko nga xam ne amoo solo fa seen biir non ñoom nit ñi man nga ñàkk solo ci seen biir waaye fa yàlla yaay ki am solo te loolu moo am solo waaw lan la lay jariñ ah taggum nit ñi bu dee yow dañ yàlla dalaa mere waaye la lay wàññi merum nit ñi bu dee yàlla gërëm na dara voilà kon nag loolu lu ama am solo la waaye it eh, hadith ba ñu génn dañuy gis saxaaba yi coom ñoom Seydina Abu Hurayra Seydina Anas ñoom Seydina Al-Bara yi radiyallahu anhum le fait que ñuy nettali lu baax lool di Seydina Abu Muusa mooy nit sa mbokku taalibe nga gis sëriñ bi waxoon ci moom lu rafet yow itam nga koy nettali après loolu nekk lu dul di la yokk rifa loolu dalay yokk kawe waaw wax li nga xamante ne mooy sa ngëneel lu sa mbokk am nekk lu la yokku kawe wàññi wala jamais jamais mu wàññi la kon loolu dafa am solo quoi waaw ñi nga xam ne jàpp nañ ne bu ñu xamalee seen mbokku taalibe dégg sëriñ bi wax ci moom lu rafet benn bés wala kilifa gi ñu koy nëbb bëgguñu ko wax parce que jàpp nañ ne loolu day tax ah, ah loolu mooy wane nañ koy yëkkati moom nag moom ay mbiram suulu mooy kooku xamul li muy wax. waaw te loolu day wane feebar bu mag bu nekk ci xolam yoboo mu dem faju ji wallahu taala aalam